adduna ak àllaaxira walladiina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa yujhidu nafsa al-jawha wa yantahaa in yarhamanhaa lam yabus bi marawmi moom la maam si waxoon jullit bi bu fitnaal bakkanam na ko sonal na ko war ak xiif ak soxla ndax bakkan luy mam la te amul yóbbukaay loo ko jox mu laaj leneen la ca teg na ko tere lépp lu mu bëgg bu ko nëratee rek doo am lu mu bëgg muy kon jihaad ju mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne rajaxnaa min al jihaad al asghar ila al jihaad al akbar noonu ba jógee ci jihaad ju mag bi moo doon xareet noonu yàq di ñibbi mu ne léegi jógee nañ ci jihaad ju ndaw bi noonu jëm ci jihaad ju mag bi ñu ne ko jihaad ju mag bi mooy jàng ñu ne ko mooy jihaad bi nga xam ne du jeex ba saa taxaw ndax jihaad bi mu jógee yoon lu gàtt la da lay dañ lay rey wala nga xare ba dàq wala ñu dàq la ab diir lay doon ay fan nga dellu sa kër bii yaa ngi ci kaw suuf da ngay xeexal moom te wax boo ko daanee ñu ko daal fukkamaa ooyu ak fukkaxa ooyu seet mbir mi mu diis lool ñu seet jamono li ñu ëmb li ñuy sotti ko ak li ñuy indi ak ñu doomu aadama mel noonu bu mag bi nga xam ne mooy seytaane xam-xam bu bari ci moom. ñu xam ne jóge jàll ak dem soow diggante jàppale ko def te ñu gis xam-xam suñu borom may ko kàttanu mu a ànd ci biir yaramam di xol doomu aadama di ko ëpp di ci dugal xalaat yu bon di ko tayee loo ci jaamu yàlla di ko tiital ci ñàkk ngir mu bañ a joxe fekk mboolem fu mu war a jëriñoo ak lu ko war a may mucc rek mu dox ci diggante ba dara yëmul ci loolu boole ci di tëkku tëkku doomu aadama yi xamal wax suñu borom ne sa jaam yi danaa galandu ci seen yoon bu jukki ji ba kenn du texe hakim ba dal di ne annaasu halka illa al aalimuuna wal aalimuuna halka illa al aamiluuna wal aamiluuna halka illa al muxlisuuna wal muxlisuuna ala xatarin azim doomu aadama yëpp dëggal nañu alkane yoo xam ne ñu ngay daw jëm ca te wañutu wuñu ah lu dul borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoom ñëpp ñu ngi dëggal buntu musiba boobu daw jëm ca te gannaaw ah lu dul ñu jëfee lañu xam te ñi xam jëfee lañu xam it ñoom ñëpp ñu ngi samp seenu xel jaar ci yoonu musiba boobu jëm ca kan mu tàng ma ñoom ñëpp lu dul ñay sellal jëf xam ne kon nit ñëpp buñ ci tànnee olamaa yi ne ñooy mucc mais olamaa yi yéen ñëpp ko du ngeen mucc tànn si ñoom ñi jëfe seen xam-xam ñu ne yéen ñi jëfe seen xam-xam it mucc ñu wagul ndurul ñi ko sellal dañu ko sellal it ala xatarin azim ñu ngi ci guddi goo xam ne bët setagul ñu ngi ci booru tàmbuk safara gi nga xam ne kenn ku ci geesu rek say tànk rëcc nga daanu ci biir ñu ne mbir mi noonu la siite ah kon de day na waar sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne xuffatil jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati ajjana ay naqar rek ko wër bu jegee ba mu ëpp nag dana bari riir dana amam riir ajjana ay naqar ko wër da ngay xuus naqar yooyu di ko muñ boole ci njàmbaar ak xam ne suuf ndox a ko lal ba naqar yi jeex nga dugg ajjana boo ko fëtt naaru bi jëloo war ay bànneex ko wër ay bànneex ay nooflaay ay def la la neex lu gën a neex ci mooy ñu wër mooy yi wër xam ne daf mel ne mbànd moo xam ne lem lañ ko feccilee te la ca biir di poten rek da ngay li ba fa ngay àgg ca musiba ma te dootoo mën a wàññi ko mukk dama dama war a gànnaayoo kon jéem a xam liñ ko sant bu ko xamee ba noppi mu gànnaayoo muñ ndax muñ kët mooy genn wàllu ngëm day muñ xàq yi ñu ko amee te bañ ko di muñ tiitaange di muñ lu mu bëgg te amu ko di muñ jafe-jafe yi jamono yépp mooy nañ ko sant mu fexe ba fu ko suñu borom tere buñ ko fa fekk mukk fu ko tànkam yi bu ko yëkkatee di dox fa mu jëm na ko xam loo xam ni lu mu yëkkati jëmee ko te na xam loola la lu mu doon fu mu toog na xam lu ko fa bàyyi dafa war a seet kon jataay bi muy toog tànn ñu muy àndal tànn ñu muy jettiwaaleel tànn ay xaritam tànn itam béréb bi muy nekk ndax bërëb lu am solo la ci doo aadama ni nga xamee ne mbànd mi nga xam ne tëral nañ ko ba mu ñor malaan mu nga ciy dugal noonu la béréb di ci nit mooy li wala fi wax naan lu yàgg ci ndaw la tax xool ak baax ci rek ñu wàll yi day wàllee sang day sange bu la bëntee it den def koo jot ànd lii sëñ wax ci masaalikul jinaan ne na fexe ba lu la neex lekk boo bëggee mbon ko dee nga jëfe ko ñu def lu la neex lekk bul seet lu xaraam bul seet lu dagan bul seet dara boo bëggee mel lu bon dil mel na nga xam boo bëggee lu la neex mel dil def ku la neex nga àndal boo def koo jot rek ànd ak moom koo jot jaxasoo moom koo jot di toog ak moom te ñu ngay jaxasoo ñu ngay toog rek ñu mel ne ñoom noonu rek ngay mel kon ñu war a tànn li ñu tuddee rufqa wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun ma al wafa'i bi sidqin fil uxuwaati nit ki daañu ko laaj ñun daan àndal ëllëg ndax jikko day sàccante bu fekkente ne ñi muy àndal daf leen di tànn ñi muy jekkiwaale daf leen di tànn mu di ay tànne bu ko bëggee ak bu ko bañee dana soppiku jóge ci bon jëm ci lu baax muy tànn tam bërëb yi muy nekk ndax béréb yi seen bopp dañu ëppante rawxaan ya ëppante barke ni nga xam ne noonu la ko jamono yi ëppante jëmm yi ëppante ko nit ci war nay tànn ñi muy àndal tànn bërëb yi muy toog ak ñi muy toogaaleel di tànn itam jamono yi nga xam ne waxtu wu jotee rek waxtu yu jamono yooyu jotee rek mu jéem a def lu baax yonent bi sallallahu alayhi na suñu borom am na ci jamono yi ay bis ci seen adduna ji ak tabe gu muy sotti ci kaw suuf na ngeen fexe ba raxas seen ndab ba mu set ngeen taatu ca baax boobale bu ko defee al juudul ilahi yu tabeeg suñu gi bi dana feesal seen xol ngeen jógee ca baax te loolu dikke leen ci benn jamono bu xat boo xam ne jàpp wuloon ne yiwu jamono boobu dana toll noonu nga yow njën diggante ñeenti waxtu genn wàll jëm juróom-benni waxtu nga sell ci njàpp jublu penku féexal saxal ci àdduna lépp lu doon xalaatu adduna lu doon xalaatu lu bon lépp lu doon lu sa yoon néewul nga génne ko ci teewlu sa maggu sa borom bi ci bërëb bi nga tànn ba jàpp ne bërëb bu am barke la boo xam ne rawxaaniyaam am na doole nga yor sa kurus wala ngay julli ngay jàng alquran wala ngay tagg yonente bi sallallahu la wasallam ci xasida yi sëñ Tuubaa yi ko ab diir mën ngaa jàmmante jamono ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi di wax te muy jamono joo xam ne diggante yooyu lañ ko gën a yaakaare te ak sa xam du gudd te cëpp ku dajeeg moom la nga doon wut da ko am bu fekkee ne yàgg nga koo wut suñu borom dana la ko jox ngay nit koo xam ne ci dafay delloo si xolam ci yàlla di taxoog ñi nga xam ne ah seen i jotaay daf koy delloo si yàlla di ko fàttali dawaaram ëllëg waru garam ndax suñu borom nee na wa man yaxshu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yaxsibuna annahum muhtaduna hatta ida jaana qaala ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bisal qarin képp koo xam ne wan nga gannaaw tur yàlla moo xam ci po nga nekk wala ci waxtaanu adduna nga nekk wala leneen loo xam ne lii du njëriñal adduna lu sere am nanga nga nekk ca wan nga gannaaw tur yàlla bu loola yàggee ba nga fàtte ko suñu borom day dal di sàkk seytaane soo xam ne day xar sa xol dugal ko ci biir def ko ci say def ko ci say nopp loo dégg pexam seytaane ànd ca loo xool pexam seytaane ànd ca loo lekk pexam seytaane ànd ca foo jaar seytaane ànd ak yow féetale kanam ak gannaaw ndeyjoor ak càmmooñ féetale kaw féetale suuf loo jëf jëfi kook seytaane mooy mu xarit lahu seytaanan fa huwa lahu qarinun seytaane sa day takkoog moom lëkkoog moom te du tàggoog mu mukk wa innahum la yasudduunahum ani sabili seytaane soosu day naqaril jaamu yàlla ci moom di ko ko tàyyelloo bu bëggee def lu baax mu dox diggante bi di ko indil ay lay seytaane wa yaxsibuuna annahum muhtaduna di ko wan ne nag lii nga nekk dara taniwu ko nii rek nga mën a mel lii moo baax hatta iza jaana ba moom ak seytaane soosee ñu dellu fi seen borom xaala yaa layta baynii wa ba bu'dal mashriqayni nit ki nag daal di seet li ko seytaane def mu daal ne aka neexoon sama digganteeg yow mii so ni penkook sowu fa biisal xarit mooy ndaw àndandoo ju bon. a seytaane seytaane dafa am ay waxtu yu muy boroxloo ci doomu aadama nee ñu am na ci ay xeeti mooy yoo xam ne daan ko waxtaan bu ko nit ki mooyee waxtu wuy lekk tooke day jóge ci diggante weram yi ak cati baaraamam yi dana wëndeelu ca ndab la keneen ku ko lekk sa xol dana wow lu jëm ci yàlla bi dina naqari ci yow ba julli ñaar rakka dem mbàkke bawol dellu see la koy gënal noonu nga xam ne nag suñu borom dafa def aw turam mu di làmp mooy alquran ne itam du woo xam ne wii ci turi suñu borom yi la bokk nga jox ko xaqum wala ci xasaayid yi sëriñ bi nga nekk ci ànd ak yéene ju sell xam na nga koy defee dana raxas sa xol te waxtu wu raxasee sa xol waxtu wu setee rek tamit suñu borom bi dal di indi tawam bi mooy ak leer buy dugg ci yow boo demul nag ci àllarbay jooju yaa ngi dem ci dibéeri firaw na ni ñu koy waxe bokk na kon ci yi nga xam ne moo gën a aadama ay jamono muy wéet ndax wéet am na fukki rafet rafet wéet am na fukki rafet bi ci jiitu mooy mucc ci gàtti lamiñ lamiñ de ku ne xam ne ne wax na sa yoon newul ca la jëw ca la rambaat ca la te siiwal sa karas jàmbur su mun ca la te itam bokk na ci ngiñ ci loo xam ne lii du dëgg bokk na ci gàtti lamiñ waxtaan woo xam ne sax du lu aay waaye jëmul ci yàlla te mu yàgg lool nga sax ca day dox sa digganteeg yàlla daf lay fàttaloo yàlla bokk na ci rafet rafet yi bëre boobu wattu sa bët ba doo gis lu xaram doo xool lu xaram waxtu woo wéetee yow donc yaa ngi xool alquran yaa ngi xool xasida yi yaa ngi xool béréb bi nga nekk nga xam ne lu lay xiir ci moy nekku fi lu lay xiir ci xër ci adduna fi lu lay xiir ci sàggan loola nekku fi sa bët bët boobu nga xam ne suñu borom nee na qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika azkaa lahum illaa xabiru bimaa yasnauna waxal jullit ñi yow yonante bi nañu wattu seeni bët ndax bët kat mooy jiwu mooy ngay xool lëf bëgg ko mu daal di tàbbi ci sa xol nga di ko xalaat di xalaat bëgg bi seytaane tàbbi ci di la dimbali doo wóolu rek loolee nga daal di cay mos bañu xër bu ëllëgee nga mos ca lu ëpp la nga mosoon bu ëllëgee nga fa nga yemoon nga ñeme koo weesu ba fa ngay yàqu kon daf ci bët bari na bokk na ci ba tey ci rafet rafet yi wéet wattu xol doomu aadama ñoŋal ko ba njistal ci jëf du ca ànd naa sa diggante nit ngir wut lu ko neex du la dal bokk na ci rafet rafet ci jëf amut dëddu ndax boo jaxasoo doomu aadama yi rek xër dal lay dugal boo seetee li ñu amee nga bëgg ko dal di sonn coono daal lay dikkal bu fekkee ne yàlla wërsëgale wu la ko da ngay sonn sa coo sa diirub dund te doo am dara fekkee ne yàlla naroon na la koo jox wërsëgale la ko bu fekkoon ne defuloo noonu mu jox la ko waaye nga def ko booleeg yàqule bokk na ci rafet rafet yi wéet mucc ci ànd ak ñu bon ñi waaye ji bon boo moom mu wàll jikko ni ma waxe woon sànq bokk na ci rafet rafet yi ba tey wéet féex ngir mën a jaamu yàlla ak ngir tudd yàlla ak dogu ci ragal ko bokk na ci rafet rafet yi wéet bànneexu xam bànneexu topp yàlla mos li ñu tuddee almasaax moo di mos bànneexu topp yàlla xol bi bu setee wecc wecc day sawar jaamu yàlla dootu doy le ci jàng alxuraan dootu doy le ci jaamu yàlla bu mu doon te bu ko defee nga xam ne mboolem luy bànneex bu ñu tere day naqari fi yow boo ko jéemoon sax sa cër du ko nangu bànneexu topp yàlla bi nag daf lay lëñ ba nga xam ne doo mën a doo ko mën a muñ day neex neex boo xam ne doo ko mën a muñ bokk na ci rafet rafet yi ba tey noppalu xol ak yaram bokk na ci ba tey nga ñoŋal sa bakkan ñoŋal sa diine ci gaar gaar gaarlu jëm ci xuloo ak werante ak tooñante ak saagante ak xastante bu fekkente ne gaa yi gën a bari ci say jamono da ko diiweet dana la musal ci yooyu yëpp bokk na ci rafet rafet yi wéet jàpp ni gi mu lay jàpp mooy xalam ak waaru xalam ak waaru lu suñ borom fonk la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na lawla lawla anna shayatina la yaxumuuna ala be bani aadama la nazaru ila malakuti samawati wal ardi bu fekkonte ne du woon seytaane yiy féey ci xol doomu aadama di ko raay kon doomu aadama yi dañuy jànloog malakut malakut mooy lan mooy lépp loo xam ne bëtu doomu aadama mënu caa tegu muy malaayika yi muy àjjana ak safara muy lawhul mahfuz muy rooxi yonent yi ak wàllu yi fi jóge woon muy lii am ëllëg lépp ci malakoot la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama ni ko suñu borom bind def ko bind boo xam ne bu xasee ba gëm nga xam ne jullit la bu dul woon seytaane raay gi mooy raay xolam dana di gis dana jàkkartoo malakoot boobu nga xam ne mooy kumpa doomu aadama yi ci def yëpp daf koy gis na ko neexee jikko yooyu ñu wax mu di fukk yépp bokk ci rafet rafet yi beru sëñ Tuba boole na ko ci wenn bayt bu mu naan arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun biha yu assisu wilayaati ne sumtun wa juu'un tawilun baadahu saharun wa uzlatun an suyuxin bil ishaaraati nee na bi nga xam ne mooy jën yi nga xam ne ñooy feraw yi yenu ñeenti ponk yi ñeent lañu nee ci feraw yooyu kat la ñuy fonde lañuy fond fonde ma ne tabaxub wilaaya mu nekk ci tudd li ñuy wax sumt moo di noppi moo di bañ a bar bañ a bari sa wax amoon na ci xutbul xaw si koo xam ne dafa am taalib bu jébbalu si ci moom la mu ko njëkk a daf ne ko di la wax tuut te waxtu sa njàpp tojee nga jàppaat maanaam takkoo njàpp ak noppi bi nga xam ne ne taalibi bi takkoo loolu mu seet ne lu ko ci gën a mën a dimbali ba nga du ko yàq mooy beru muy faral di wéet di wéet ba mu yàgg waxtu woo xamee ne mu ngi julli buy julli buy jàng alquran mu mel ne mi ngi koy dégg ci yonent bi sallallahu mu mel ne mi ngi koy dégg ci sëriñam di ko tari jóge ca buy jàng alxuraan mel na dafa dégg ci yonent bi la koy déggee ko tari jóge ca buy jàng alxuraan mel na ci Seydina Jibril la ko déggee mu di ko tari jóge ca buy jàng alxuraan mu mel na ci suñu borom tabaraka wa taala la ko la ko déggee xam ne moytu la julli ndax attusatul leer yooyu la waxtu wu tàmbalee bu jàngee rek yoo ko daanu ci suuf ba dañ koy bés ba mu àggale bi nga xamee ne nag doole di googu dikkal na ko mooy tëlee julli ngir leer yu ko ëpp doole xajul ci xolam ñu delluwaat ci sëriñ ba sëriñ bi bi nga xamee ne ni limaam Xasaali waxee ne aarif billahi mi mel ne docteur waxtu bu malaat ñëwee ci moom bu ko passé visite rek dana xam li ko dal ak li koy fa saafara bi waa ji ñëwee mu dal di koy laaj ana loo daan lekk nu mu daan toll mu wax kon li mu daan lekk nu mu toll mu di ko jox ñaaram ni ko di lekk ñaaram di ko wax ne waxtu woo xamee ni julleeti nga takkusaan ba noppi na nga dem ca diw ak diw ak diw nga toogaaleeg ñoom mbir moomu daal di wàññi ko du ca jéeni leer gi moo wàññi ko waaye moom ci boppam kàttanam moo moo yokku ba nga xam ne mën naa dékku leer googu nga xam ne buy julli moo koy dikkal lépp comme mu ngi jóge ci sumt mooy di no noppi sumt moo di noppi al jo tawil mu di xiif xiif bu yàgg jubluwuñ ci xiif bu mettee métti ba nit ki dootu xamati lu muy def waaye day taqloo bañ a regg reggaay boo xam ne bii dana ko yëg xiif day yar doomu aadama xukamaaw yi nee ñu suñu borom ba mu bindee doomu aadama ba mu bindee bakkan ba noppi daf ko ne waaw yow yaay kan man maay kan bakkan ne ko yow yaay yow man maay man mu ne ko ah loolu ngay tontu mu ne ko waaw mu dugal ko ci safara ba mu am sa juróom-ñaari at mu génne ko taxawal ko ci kanamam ni ko yaay kan man it kan mu ne ko yow yaay yow man may man mu dellu ko dugal ci safara juróom-ñaar fukki at bi mu dellu see laaj ko la mu ko laajoon mu tontu la mu tontu woon mu daal di koy xiital juróom-ñaari weer taxawal ko ci kanamam ne ko yaay kan maay kan mu ne ko yow sama bor yaay sama borom bu sell bu màgg bi nga xam ne moo bind jaam ñëpp mbiram seen mbir nekk ci loxoom na xam ne li ko neex def leen mu ne ko yow eh, sa sa malaataangoog bakkan moom xiif rek ko Tuba nee na fa nafs bil ju'i tawili tus jënu wax na ko ci maxaale ko niiraan nee na bakkan boo ko bëggee not ci xiif lu yàgg nga koy note bakkan nag jàmbaar la boo xam ne dafa am kàttan te dafa mën doomu aadama waxtu woo xamee ne nee na gànnaay bi nga xam ne moom la lay note ba jiital la nee na mooy reggaay bu boo taxoo waxtu woo reggee rek mu def ci sa xel tëdd wala nelaw wala dem di waxtaan ak a xaqataay ak a ree ba xiifaat ñëw waaye waxtu xiifee rek dëgg yaru loolu moo tax ñu santaane koor xëy na ñu dem ci nga xam ne kon xiif mooy euh, kon li nga xam ne moom la ñuy notee bakkan ba duñu not ba damu saxaru la ci teg fopp mooy ñàkk nelaw guddi ñàkk nelaw guddi dara ëpp ko solo shaar bi nee suñ ko wax na ko ci nahju qada il xaaj bi qadri l kaddi taktasibul maali faman talaba al ula sahara layaali ci këram sa coono ni ngay fitnaale sa bopp ak ni ngay sonni rek ci ngay faggoo kawe ci yàlla faman talaba al ula képp ku sàkkoo kawe sahara layaali faw nga foog guddi ñi bañ koo nelaw tarawmul majda summa tanaamu laylan laqad atma'ta nafsaka fil muhaali yow ngay sàkku tedd nga ba noppi di nelaw guddi xemmem loo nga sa borom ci sa sa bakkan ci lu mënu la nekk loolu moo tax kon ak irtiyaadu li ñuy wax irtiyaadu moo di tàggatu bakkan dañ koy tàggat ni ñuy tàggatee mooy maam si ahmadul kabir nee na al irtiyaadu taallumun li xakimi wa li aamati alulama rusumu ruqumi ni aslu alulumi albatiniyati kulliha taqwa alilahi wa aslu kulli naimi al irtiyaadu moo di tàggat bakkan ulama yi ak xukumaa yi dañ cee wuute al ulama wa rabbaani yooyu ñoo tax may wax xukamaa yi nee ñu te ci leen jiitu ci loolu du woon jullit waaye nit ku yàlla mayoon la te borom xam-xam loolu mu di Suqraat nee na xam lu baax rek doy na ngir nga mën koo jëf ndax boo xamee lu baax rek faw nga jëf ko ndax boo xamee lam lay jëriñ doo ko mën a muñ da nga koo jëf kon ñoom wut xam-xam lañu la xukamaa teg ne mooy xëccal nit ci texe waaye nag ulama yu baatini yoone yi ñoom ñu xam dëgg ñoom ñoo xam ne mooy wala amatul ulama rusul mu rëqoom yi ñii nag nee ñu taallum la da xam lu baax xàmmee koog lu bon lu ci nekk nga xam la muy indi bu ko defee boo ko defee rek faw nga daal di wuti lu baax wan gannaaw lu bon ñii nag nee ñu déedéet aw yoon la am woo xam ne ndax bu fekkee ne xam nga te amuloo li ñuy wax itte itte ju kawe ak bëgg goo xam ne gii du la not la ak farlu boo xam ne ndax yàlla ku yàgg te lu yàgg la bëgg te nit faw mu boole ay jikko yoo xam ne yii moom la ñuy bëgg a wax nii mooy mën a tax mu àgg fa mu jëm moo dina tàggat ba defar boppam ba defaru ba muy tàggate ba kanam dana dem ba wax woo xam ne bii mu am ak ñàkk lay yemale day dem ba nga xam ne buñ ko tiitalee du tiit day dem ba xam ne mënee si koo xobe dara. yéen a ngi ànd ak waa daanaka am lay male. Serigne Sam daanaka dund ak dee lay male bu àgg ndax si ngeen ne saxaaba yi ci ci Uhud def nañu ba nga xam ne fi nga xam ne fi la xare bi wëlbatikoo ndax ñoom ñoo jiitu woon ñoo jiitaloon noonu yi ba di leen waaj a daax waaye ñu dee xëccoo daw di njëkkante ñi nga xam ne ñoom ñoo yéegoon ca kaw doj wata amee ferte ñu gis ne gàññe ne ñu daw di njëkkante alal ja tax xare bi dal di wëlbatiku ñu gàññe noonu ya dal di leen di gàññe bu metti suñu borom yaraat leen ci ay aay yu bari ci suurtu al imran wan leen ne dafa leen li tax mu nattu leen ba nooni jekku leen wër leen ndomba rey ci yéen juróom-ñaar fukk lu topp jàpp ci yéen def leen lu tiis damm ba ñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak def am kan sàng ko ci ay car mu daanu ca ñu dem ba siiwal ne jóge na fi saxaaba yi mag yi ci seen bopp ñu teqli ko moom seen gisatuñ sa morom biñ ñaaree nañ ko ñu gën ko ndax gisatuñ ko seen xamatuñ fa sa morom nekk mu wan leen li tay laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum borom dafa leen di yar dafa bëgg lu leen mën a dalati du leen naqari lu ngeen mën a ñàkkati du leen naqari mu del wax ci suratul hadid li kay laa taxsaw ala ma fat li kay laa taxsaw ala ma fatakum wala tafrahu bu leen tiis mukk bu leen am naqar mukk ci loo xam ne lii wut ngeen ko amuleen ko wala gis ngeen ñeneen am ko te amu leen ko bu leen bëgg mukk ci loo xam ne jox nañ leen ko ci mbirum àdduna jëmm nga xam ne dañ ko tudde euh, Sufyaan as-Sawri di ko yaroon boppam ci du nelaw guddi boole koor ak du wax ak nit ñi di jaamu yàlla guddeeg bëccëg lépp lu tiis bakkanam kanam mu tekk ko lu neex ba kanam rek mu wattandiku ko bi mu bi mu jógee àdduna xaritam bi nga xam ne moom la ko wonte daawul tàggoog moom gis ko ci génn ni ko yow na nga def ak suñu borom mu ne ko nazartu ila rabbi ahyaanan wa qaala lii ani an ridaay an karim yabna saidi laqad kunta qawaaman ida leylu qad dajaa bi abrati mustaaqin wa qalbi amidi fa duunaka faxtar aya qasrin turiduhu wanzurni fa inni anka gayru baidi xool naa sama borom dëgg dëgg jàkkaarloo naa moom iyaan mu ne ma maa ngi lay ndokkeel te di la jottali sama ngërëm lu ma la gërëm nekkoon nga di nit koo xam ne kii guddi da nga ko daan taxaw rek di jaamu yàlla doo nelaw laqad kunta qawwaaman isal laylu qad daja bi abrati mustaaqin ànd ak rangooñu ku sopp ci muy jaamu wa bi amid bi ak xam xol ku jeex takk takk takk ndax jaamu yàlla ba amatul yaram amatul deret kon fa duunaka faxta xayra qasrin turiduhu ak waxam ne nit ki mu ngi bi yàlla ci béréb boo xam ne mi ngi koy teewlu te wéet masaali yi nee mu ngi mel ne ni xam ne boo yoree jaasi di ko dóor ci garab jaasi waxtu wu dalee rek am lu dagg naka noonu tilim tilimu xol bi ak lëndëm lëndëm yi waxtu woo xam ne nga yàlla rek te teewlu ko dafay mel ne noonu nga xam ne noonu la jël ci dale ci garab gi di ko xobbati noonu lay din raxasi ñuul ñuul yi bu fekkee ne continue nga ci bañ koo bàyyi day mujj sa xol bi set wecc xam ne dootoo defee tilimu xol tax alquran ne ala bi zikrillahi tatma innul qulub ci tudd yàlla rek la bakkan mu ne fakkuruni ngeen may ko defee man itam tudd di leen waxtu leen ma fàttalikoo rek ma fàttaliku leen nee na manaa man maay jekkiwaale képp ku may tudd képp kuy faral di tudd yàlla suñu borom day jekkiwaale ak yow noonu la ko waxee nee na su ma sama jaam tuddee ci wéet ma fàttali ko man itam tudd ko ci wéet waxtu woo tudd na ma ci biir mbooloo ma tudd ko fàttali ko ci biir mbooloo moo xam ne moo gën mboolee moom ma tuddee loolu moo tax ñu ne zikru ilahi lil qulubi xuutu xol ak dundam moo di tudd yàlla ndax alquran mooy tudd yàlla di gën a màgg bokk na ci xeet tudd yàlla yoo xam ne yu bari tudd yàlla ak waxtaane gaa ñu baax ñi dafa mel ne tudd yàlla ndax nee ñu wa indi zikri xam ne ñu ngi waxtaane gaa ñu nga xam ne ñoo koy waxtaane limaamul Xasaali yi noonu mu waxee woon nga xam ne tudd yàlla noonu lay def ci xol gaa ñi nga xam ne def nañu tajriba bi gis nañu ko mu ni nag sikru moom xalaat moom lu mbiram lu màgg màgg a màgg la mooy nga wéet di delloo si sa xel delloo si sa xel fan nga jóge ak fi nga jëm ngay ci ci sa dund nga xam ne loo ci defuloon faat na la nga di ko naqarlu di ko jéem a dabaatal li des ci sa dund te xamuloo bari naam dit xamuloo ëllëg la xamuloo tey ngay faatu ngay xalaat sukuraat nga xam ne ko ay yooni yooni yoon ni mu tiis ak ni mu baree ci ay mbir yu kéemaane ak ndi tiisu ba xam ne ñu ngi taxaw ak nga xam ne kon sikru lu ama am solo la boo ko ay minaay bi ci sama waat wala bi yamuruuna alayha wa hum anhaa mu'riduuna xala jàng bi nga xam ne mooy xalal faral di wéet di di di fàttaliku yàlla di xalam ci xolam mooy ki nga xam ne dana waaru ndax ak waar du mën a jógi mukk ci ku dul xalaat faw nit ki di wéet di xalaat yu bare bu ko defee bu fekkee ne tàmm naa xalaat lépp lu mu gis dana ko fàtte yàlla fàttali yàlla noonu nga xam ne noonu la si naam bu ko waxee ne musumaa gis lenn lu dul loola gis naa ci yàlla bu fekkee ne dafay faral di seet lépp lu kéemaane léegi xam ngeen moo tax suñu borom daal di ne alladina iza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bépp mbir moo xam ne mën na fàbbi doomu aadama wala mën koo tiital wala mën koo euh, wëlbati xolam ko ci bëgg lenn bu jotee rek mu war a dellu ci dellu ci yàlla mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jooju nga xam ne ñooñu suñu borom dafa leen a dig lu màgg bu fekkee ne tàmm na loolu di wéet tam di xalaat day mujj mépp mbir mu àgg mu xew rek daf koy delloo ci yàlla daf koy fàttali te daf koy waar day dem ba nga xam ne lépp lu mu doon rek daf koy gis yàlla noonu kon day daldi noonu sidna Abubakar wax ne mu du ma gis dara lu dul naa ci yàlla day mu àgg ci loolu li moo di ak xalam di xalaat ci sa xol loolu moo doonoon moo sababoon yont yàlla Ibrahima mu am wóolu bi nga xam ne wóolu te bi nga xam ne moom la wóolu ba nekk xarit suñu borom ba nga xam ne bi ñu ko defee ca mbaq ga di ko sànni ca kàmbug safara ga sidna Jibril dogale ko ndax ne ko ndax amuloo jenn aajo mu ne ko bu dee yow de amu ci yow jenn aajo bu dee suñu borom nag aajo woo naa ko mu ne kon ñaan ko mu musal la mu ne ko xam gi mu xam sama mbir doy na ba bu soxalul mu di ko ñaan nga xam ne kooku yàqin gi mu am tax na suñu borom wallu ko ne yaa naaru kuuni bardan wa salaamun ala ibrahima ñu ne yaqin jooju li ko ko may gannaaw bi nga xam ne am na nubuwa ba noppi ba am martaba boo xam ne keneen ku dul nub ku ba nga xam ne mbir yëpp daf ciy jàng njàng moo xam xam boo xam ne nii sidna Abu Hurayra woon ne yonent bi bàyyi wunu lu dul ba nga xamee ne bu picc sax naa leen jëlee ci ay xam-xam yu dul jeex nga xam ne xam-xam yooyu li koy sos lépp moo di tafakkur moo di xalam xalaat boo dee xalaat yaa ngi tàmbalee ci xalaat sa ëllëg mu xam ne daf lay tiital di la delloo ci yàlla nga jóge ci loo gis mbindeef moo gis ngay xalaat ni ko yàlla binde ak ni mu ko bindalee wërsëg ngay xalaat ni mu wuutee ak ñeneen ñi ci def nga xam ne kenn niroowul ak sa morom ngay mu binde bët ngay xalaat ni mu binde xol ngay xalaat yuur ni nga xamee ne cellules yi noonu la bare bi ay milliards lu bare bari xaj ci kaamilu alxuraan ak lu dul jeex ci xam-xam xaj ci te dara du war moromam ba sakk ko nga nit ki nga xam ne mën na dund lu yàgg te du fàtte dara nit ki ni ko yàlla binde kéemaane gi mu kéemaane nga xam ne mooy xalifatullahi fi ardi nga surru bi nga xam ne bi ko suñu borom ne jëyi waa asamaan asamaan dafa tiit attanu ko ne mun koo yenu mu ko jëyi suuf si suuf si attanu ko ragal tiit mu ko jëyi montagne yi gën a fort ñëwuñ ko xam ne moom la doon waxtaane am na ci gaañu baax ñoo xam ne dem nañu ba daañu toog weer duñu lekk duñu benn doomu ñebbe nga xam ne noonu nga xam ne tam ne nañu seen xalwa boobu nga xam ne dañ cey wéet yàlla dafa mel ne xaj xol dafa mel ne néeg boo xam ne néeg bi yàpp a ngi ci xaj bi xiif du mën a jóge mukk waxtu woo ko dàqee bu dawee tuuti dal di dellu si waat feeg mu ngi gis ñam bi ci biir néeg bi day dellu si ñam yooyu mooy ñamu seytaane nag mooy jikko yu bon yooyu mooy kañaan mooy rëy mooy bëgg adduna mooy bëgg daraja mu jikko yu bon yooyu feeg mu ngi ci xol bi mooy xontu seytaane waxtu woo xam ne tudd nga yàlla turu yàlla mooy dàq seytaane waaye waxtu woo xam ne tudd nga yàlla bu génnee boo noppee rek mu daan dina boobu ci biir néeg bi mu daan waaye waxtu woo xam dem ba nga xam ne moom amatul ci yow soxla ndax amatul lu muy dund ci yow benn jikko bu ñaaw amatul ci sa xol sa cër yi itam tàmm na jaamu yàlla ba nga xam ne mënatul lu dul loolu te waxtu woo xamee ne fekk nga mbooloo ñu nekk ci lu dul noonu buñ la séenee génn ca loola la seytaane booba daf laa ragal ba fu mu la séen rek di daw nga xam ne kon tafakkur boobu mooy indi ulum yi ak maarif yépp nga xam ne doomu aadama bi dana dem ba waxtu woo xam ne kàmbar na di julli li nga xamee ne noonu lay waaje ak julleem ndax nit ki bu dee julli fi mu kàmbare dafa fasanteeg yàlla contrat boo xam ne diggante bi ñuy naan allahu akbar bi ñu naan asalaamaaleykum moomatu ci dara nga xam ne diggante boobu kon lu mu ci def leneen lu jëm ci adduna wala lu mu ci xalaat rek sàcc na loo xam ne moomu ko loo xam ne xaq yàlla yàllaa ko moomoon te sàcc ci julli loo tax ñu ne sàcc ci alal la ko gën a dagan nga xam ne kon jaam bi bu joxee boofu boromam jeneen jox boo xam ne dafa dafay déeyaaleeg moom mu teewlu la mu war a teewlu alxuraan ji mu jàng dana dem ba nga xam ne daf koy maanaa bu bu rek malakut yëpp day ubbiku ba mu gis ko noonu mu ngi ñu ngi ko tàmbalee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu takk saa muy di koy mu dal ci kanamam bi mu jànloog meññet yi yu neex ya garab ba mu eh, dox benn tànk jéggi tàllal a wattu benn doom dal di fàttaliku xam ne kat lii la su borom daf ko ubbil ndax fi xol bi toll ndax fi ko julli gi yóbbu mu dal waaye bi mu sëlmalee xam la ne benn doom rek bu ma ko ci wattoon dana mandi waa ñëpp sa dootuñu marati noonu nga xam ne noonu la ko sallallahu alayhi woon xam ne kabar naa damay jànloog ajjana jànloog safara jànloog Malik mi xam ne mooy bëkk néegu safara jànloog itam xaytu mi nga xam ne mooy bëkk néegu ajjana jànloog yooyu yëpp ba nga xam ne maa ne loolu lépp nit ki fi muy xam ne bi dañoo war a julli ji gee Seydina Abu Hurayra baxal nga kadir gi ba mu ñor ba mu def xorom yonent bi dem ba ci yoon yi fàttali nga fàtte woon naa la wax ne nga xorom kadir ga ndax dañoo bëgg bala ngay dem ci julli bi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem loo waroon a def na nga ko def bu fekkee na ngaa taajoon reer bi dama reer ba noppi ba nga xam ne boo demee di julli dara du na nga delloo si yàlla ci sa ko tàmmoon di wéet di la waxtu woo kàbbaree rek dem dootoo boo ko bëggoon a xalaat ko bu ko defee yaa ngi tàmbalee ci loolu xam ne waxtu da ngay dal di day da ngay yëg màggug suñu borom gi ci sa xol ak bi ak tëy bi ba nga xam ne doo da ngay tàggoog sa tàggoog dootoo xam foo nekk da ngay lox noonu nga xam ne Seydina Abdullah ibn Omar dafa daan def buy julli noonu noonu muy doxe gaa ñi ne dafay njistal ñu baxal ndox sotti ko yëgu ko ba julli ba sëlmal di laaj lu ana la na ko tooyal Seydina Xalil Ibrahima dafa daan def buy julli boo ko jubee kilomètre da ngay dégg ni dënn bi doxe ndax ragal bi mu ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan masaan kabar da ngay dégg dënn bi di wàññeef ne kadir googu nga xam ne dafa bax ngir ragal lépp nag bala nga cay àgg dafa am lay doon tàggatu bi da ngay daal di bala ngay dugg ci julli bi na nga lépp loo xam ne dana jax-jaxal sa xel bu fekkente itam ñi ko sëñ Tuubaa waxe nga xam ne boo dul lu dul a teewlu xalaat yëpp day dal di ñëw ci sa xel waaye bu fekkee ne faral di wéet di yëpp di teewlu bàmmeel ni mu xate ni mu tiise ni suuf si diise ngelaw du la upp boo nga xam ne boo dundoon rek loolu day na mbugal ci adduna boo dundoon ci bàmmeel te kenn du la sulli rek mbugal mënu koo weesu ni ngay xëji ak nee nga fàttali ko yooyu yëpp mu ñëw sa xel nga xam da ngay dal di tiit waxtu woo tiitee xalaati adduna yi dal di gën a néew boo yàggee wéet di xalam noonu day mujj sa xol bi set wecc jikko yu bon yooyu yëpp génn ci boo ko boolee tur yàlla boo bu ko defee waxtu woo kabaree ni ma ko waxee rek jël la naa ne dootoo am xalaat adduna da ngay ragal yàlla waaye malakut day daal di ubbiku ci yow naka nga xamee ne boo matalee jihaadu nafsi woowu boo wéetee ci béréb takk say bët di tudd yàlla da ngay tudd yàlla di yàlla bu mu yàgg nga xam ne lépp dafay fàddu ci yow dootoo yëg dara lu dul salamin bi yëngu day dem ba salamin bi yëngu sax dootoo ko yëngati dootoo da nga maanaam baat bi ngay wax muy bu fekkente ne da nga daan laa ilaha illallah maanaam ni muy tekki ci sa bët taxaw ci sa xel taxaw ci sa xol dootoo yëngati adduna lu dul moom nga wéy ci wéy ci ba mu yàgg nag malako ubbiku foofu nga janloog waa alaxira ña dee woon janloog arasi kursi yi a jàng la ca nekk janloog ajjanaak yooyu yëpp boo ko defee waxtu woo xamee nit ki da àgg na ci martaba boobu nga xam ne day wéet laaj na nag ak yàgg bu ko defee yow da ngaa mel ne ku ñëw ci kër buur bi mooy suñu borom tabaraka wa taala taxaw nga ci buntu néeg bi waaye seetu bi rideau nga muur ko rideau boobu bu fekkee ne tabak suñu borom ngelawal tabak suñu borom naawal na rideau bi nga daldi jàngoog suwar ya nga xam ne moo nekk ci kii ba muy ci ilmul xay bi ni ci gaañu rawante ci ngelawal tabe suñu borom ak yërmandeem dana aj ridu ba mu taxaw fa bala mu fa lépp mu settantal ko a dellu ci ngelaw li dana ko yëkkati ba mu jàndoo caag ay yëf bala koy jot a settantal mu delluwaat nga xam ne foofu la jaam ñi rawantee foofu moo tax Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ne tabbal naa sama lamiñ ci sama biir gémmiñ bunti xam-xam junni bunt ubbiku ci ci man giñ naa ci xaq li ñuy jaamu ne suñ ma tegaloon ndegenaay ma toog ca danaa atte waa tawret ci tawret atte waa injil ci injil atte waa alquran ji ci seen alquran di naa ne amul dara loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam beral na ma ko déey ma ko lu dul suñu borom xam-xam bu mu jox ab jaamam ci dégg alxuraan rek nga xam ne kon boo bëggee al alxuraan na nga fexe ba setal sa xol ba mu set bëcc nga di ko jàng jox ko xàqam bokk na ci xàqi jox alxuraan xàqam ci jàngam maanaam ay teggin yoo xam ne dañ koo lim muy teggin yu bari na nga daal di génne luy sax xel ci adduna na nga ànd ak njàpp na nga jublu penku na nga daal di teew màggu suñu borom mi moom mi ko njëkk a wax nga di ko nga di ko setantal bu fekkee ne dégg nga maanaay xayru bu fekkee ne itam jànguloo ah jànguloo dara itam waaye ragal nga xarafi alquran yi ngir màgg gi mu màgg ngir fa mu jóge nga xam ne aw melo la ci suñu borom nga xam ne alquran kenn mënu la lu ñu bind la duñ ko wax melo melo la ci melo suñu borom yi waaye alquran yi ñuy jàng nga xam ne arab la ñu di ko bind ci këyit yi di ko jàng du alquran bi nga xam ne mooy wax suñu borom ci ci bopp mi nga xam ne wax waxi jëmmam ja waaye moo ñu koy tegtal ndax wax jooje du ay xaraf du ay baat du lu ñu mën dégg ci nopp rek ndax ku ko doon dégg si cër yëpp a koy dégg ba ci sa karaw yaram yi fu nekk la lay féete du la féete fenn rek nga xam ne wax jooja du ay xaraf du ay baat kenn mënu koo bind waaye alquran ji ni ni mu demee suñu borom yërmande ju bari ji mu am dafa wàcc ba tolloog xel yi bindeef yi ni nga xamee ne doomu aadama ni mu ëpp xel bàyyi ma boo doon woo fii sa benn bàyyi ma doo ko ne kaay ndax xelam ak xam-xamam aggu ci loolu da nga naan ko wala kor kor kor wala noonu noonu xam ne noonu la doomu aadama bi ni mu ëppee xel ak xam-xam bàyyi ba wàcc ba tolloo ci kii noonu la alxuraan demee ci wax suñu borom tabaraka wa taala yow nag bu fekkee ne yaa ngi jàng alxuraan nga delloo si màggug suñu borom gi xam ne yaa ngi taxaw ci kanam suñu borom tabaraka wa taala nga sa cër yëpp tiit ak sa sa xel yëpp dellu ci nga ci loolu lépp lu dul yàlla bu ko defee ki xam maanaa yi am nga martaba bu toll ne moom bu fekkee ne mu nga koo jàng mu ngi raxas sa xol rek di raxas sa xol di ba nga xam ne da ngay àgg ci xol bu set wécc wécc bu setee rek nag leer yàlla yi daal di dugg si loolu moo taxoon Zaynul Abidin nga xam ne sëtu Ali Abi Talib moomu la woon inni la aktumu min ilmi jawahirahu fala yara zata bi jahlin fa yaftatna wa qad taqaddama fi hada abu hasanin ila alhusayn wa alfa qablahu hasana ya rabba jawhara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu alwatana wa lastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana bari na xeeti xam-xam yoo xam ne dama koy nëbb de bu ma ko waxoon ñu ne ma da ngay jaamu xëm te kon nga gis ay jaam yoo xam ne jullit dëgg nañu ñu gëm seen borom daañu daganal sama deret te kon daañu def loo xam ne daañu jàpp ne lu gën a rafet la te mooy suñu borom wallaay bari na xeeti xam-xam xam ne du ma ko feeñaloon kon dana toj ay bopp yu bare naka noonu nga xam ne noon la Zeynul Abidin wax ak ni nga xam ne noonu la Seydina Ali wax Seydina Abu Hurayra nee ne jëleel naa leen ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuusi xam-xam benn bi sottil naa leen ko jullil leen ko bi ci def bu ma ci waxoon dara rek ngeen dagg sama kii sama baat sidina Abdullah ibn Abbas nee na allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa mina al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun aaya jii de bu ma ko firi woon kon ñu rey maa ci ñu xam ne kon buntu xam-xam benn rek la moo di xol doomu aadama bi ko suñu borom bindee man de yaakaar naa ne li taxoon sax mawdu bi jóg duñu ci àgg ban waxtoo jot dix heures seize minutes waaw ah. kon illa lazina amanu wa amilu salati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri saxaaba yi daanañ def fu ñu daje bala ñuy tàqali ko jàng ko suñu borom dafa giñ ci jamono ne doomu aadama ngi ci perte ngir réel mbirum si doomu adama wala jaar ak yen duñ ko yen tam war ko yóbbu fa mu jëm mu gis li ci diggante bi seytaane ni mu baree doole kattan gi mu ko jox bakkan bànneex ak àdduna ak doomu aadama yi ni nga xame ne moo moom lañu war a jëfandikoo ci xeex ak noonu yooyu la di jiitu mu di bakkan defuñu defuñu ko yonent yi woo nañ leen ba tàyyi bari na yonent yi ñu rey te dara waralu ko dul topp seen bànneex yaa ngi ci euh, yaa ngi euh, jouer euh, carte ngir di gagner xaalis ah bi ñëw ne leen lii ngay def xaram na te boo ko defee alal joo ci am riba la te ëllëg danga ko rafet te boo ëllëgee yaram wu ci sax ci riba ñu nga lekk deret bi ci sosu lépp safaraa koy lakk tere la ko génne la lakkal la te du la bàyyi fu mu toll ndax yonent moom li ñu ko sant ñu ne ko bañ a def boo doonoon buur it di gën a màgg it faaw mu dem wax la ko ñu gis ne daal yonent yi dañu dañ leen daan lakkal lool di dox seen diggante liñ bëgg di leen wax mu leen naqari ñu di leen rey ñu gis ne kon doomu aadama bi mu nekkee ci kaw suuf ba léegi yonent yu néew ñoom la ci doomu aadama yi topp te ñi ñi leen topp itam yàggul ñu daal di ba yonent booba demee ñu dal di ku dellu ci la leen neexoon bu fa diina ja desee zahir ba rek fay des kenn dootu ko jëfee bu baax mu gis ni doomu aadama yi li mu wax ne inna lisaana xuliqa haluwan ida masu seru jisamo ida masu xayru manu an nga xam ne doomu aadama attanul dara mënul la muñ dara ku topp bànnee xam la ku gaaw fàtte la ku bëgg lu ko neex la ku tayyeel la ku bëgg nelaw la ku bëgg daraja la ku bëgg adduna la mu ne doomu aadama yi ñu ngi ci perte ni ma euh, xadis bi ma njëkkoon a tàmbalee léegi naan annaas halka illa al alimun wal alimun halka illa al abidan wal abidan halka illa al muxlisan wal muxlisan ala xatarin azimin suñu borom xamal doomu aadama xutuura euh, maanaam mustawaal fi mu toll ni mu dangereux ni mu doyewaar ni mu yénee mu sett ci gaa yi nga xam ne dañoo gëm te jëf-jëf ju rafet mu ne ñooñu moom fa lahum ajrun xayru mamnuun ñu ne ba tax ñu ne ci waare wala asir rek doy na ñu ne am na ci xokkamaa wu ñoo xam ne ñu bu fekkonte ne alxuraan suñu borom wàccu ci lu wenn saaroo muy wala asir dana doy loolu ci ñi nga xam ne ci zahir bi rek lañu jaar ñu gis ne ñu ma doon wax sànq nga xam ne mooy borom xol yi set yooyu jox seen lépp yàlla di jàng alxuraan ànd ak dal ko teewlu suñu borom di leen ci wërsëgal ay tégg ba nga xam ne bu ñu jàng alxuraan day mel ne ñi ngi koy déggee ci ba ko suñu borom di jàng ci boppam mel ne bu yomal xiyaame ba suñu borom tabaraka wa taala di jàng suuratul bayaan suuratul rahmaan allamal qur'aana nga xam ne ñooñu li ñuy jëlee ci ay alquran ci ay maanaa ba tax sidna Ali ne fatiha rek bu ci amoon ndigal mën na cee taalif téere yoo xam ne yi sara téere yoo xam ne yi ñeen fukki gëléem dana leen diis ñooñu buñ seetee wal asri lépp tënk ci ñu gis ci lépp loolu moo waral bu ñuy jàng bu ñuy tàmbalee waxtaan nu barkeeloo saar wal axi boobu nga xam ne ëmb na lépp te doy na ci waar donte duñ ko dégg itam ndax li ci biir ngir dégg ko dafa am foo war a jaar alquran li ñuy wax rek li tax firi ko di mbir mu di rëy rëy moo xam ne ñi xam yàlla dëgg dañ ko ragal moo di nit ki daanaa ko faral di wax boo xam ne mu ngi ci sukuraat ba nga xam ne ñaari baaraam yi day tànkam yi tàmbali na sedd mu xulli bëtam yi jëme kaw diggante boobu lépp lu doon kumpa dana wuññiku ndax raw gi de nit ki day mel ne bëti kese kese kese dara dootu nëbb muy jàlloog lépp li muy njëkk a ay pas-pasam ak i jëfam bu gisee pas-pasam lu ci dëng lu ci dëng dafay am ak toppat bu xamee ne ku daa firi woon na alquran waxal na yàlla lu mu waxul boo xamee ne yooyu wuññiku na mu gis ne moom kat wax def na lu garaaw ndax firee na nii alxuraan te demeewul noonu te waxal yàlla lu mu waxul dara gënu koo garaaw day dal di tiit ñaaw ci boppam njort te ñaaw ci sa bopp njort dañ tubaa nee na su yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a wax yàlla mu ngi tollu jaam bi ci njortam in axbaru bi annahu inda zunun abidihi min xayrin aw sharrin yabin gannaaw nee na suñu borom si bopp moo njëkk ne ana inda husni zanni bi abdi bi la nga jort ci moom bu fekkee ne ñaaw nga njort ndax boobu yi secret wu wuññi ko nga gis ne wax na ci alxuraan loo xam ne du noonu wala ci tawxiid nga ñaaw njort ci sa bopp bu sa euh, ro rotee ci xaala boobu da daal di dem ca safaan ba loolu moo tax euh, ñi nga xam ne dañoo xam yàlla dëgg ñu ragal firi alxuraan naka noonu it la ñu ragalee xóot ci mbirum tawxiid noonu ngeen gisoon in euh, inna allaha maana jooju ak wallahu maakum maa iya jooju xuloo yi ci amoon ci gànnaar ngeen na ca sëñ Tuubaa tontu waxtaane woon nañ ko ci Parcelles Assainies loolu moo waral wal asri inna lisaan la fi xusrin ma di ko tàmbalee. waaw sunu mbokk mi dafa ndànk rek ngi laaj loo xam ne maanaam mi ngi am ci yàqu-yàqu jamono. Hmm. ku ñuy wax Abdou Fall. Hmm. dafa laaj ne sëñ bi mi laaj. Hmm. nan nga góor boo xam ne. day takk ay lam. maanaam ci wàllu xaalis wala wut. kooku daal mbiram noo ko gisee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rëbb na góor guy jigéen jigéen lu. suñ borom rëbb na góor gu jigéen jigéen lu nee eh, jigéen ji góor góorlu ak góor gu jigéen jigéen lu ñu yàlla bañ lañu yàlla bañ na leen ni suñ borom bañ a mag muy ndaw ndawlu ak ni mu soppee ndaw luy mag mag la ñoom koy gàttal ndax dama bëgg a dem xaalis nag ba tey nag bu ñu delloo ci sharia itam loolu eh, bi eh, ñu moom araam na ci góor ak jigéen wurus aram na ci jigéen léppam góor nag moom lépp léppam aram na léppi wurus aram na ci moom ba mu def loo xam ne darur yi la moo di rabtu sinni takk bañ maanaam bañ boo xam ne dafay yëngu xam gannaaw wurus wala xaalis bu nekkee ci gémmiñu nit ki du soppiku ko indil maladie moom baal nañ ko ko mu yeewee ko ko waaye nag waxuñu mu bi waxuñu am ne góor ko caa weesu bu ko ca weesoo rek tere nañ ko daanu euh, Cheikh Khalil daganal na wax na lu sax moo ko daganal waaye dafa nett li rek ñu jaaro boo xam ne dañ ko def ci mushaf buñ ko takkee ci lekk ko wala ñu def ko ci jaasi wala yu mel noonu yeesa waaye nag bu dee ci ndab moom dañ ko xaraamal ah, al muxasaat mu ma wax ak yooyu yëpp ci mu nga ci mu nga ci xalin dañ taal nañ ko ci àdduna léegi loolu rek la ci mhm. maanaam ci yàq-yàqu jamono ji mhm. nga xam ne gis nañ ni lu bëree bëree bëri muy déglu ay nit ak seetaan télévision ak yu demee noonu wañ ko yëpp bàyyi nañ ci seen doom ba ñu dem ci ba ni mu tëraale woon ak ni ko lislaam bañe muy lu leen di perte woon naa war a tuuti ñu ko mën a xam ndax ci loolu nga xam ne moo war a mën a saafara yàqu-yàqu jamono yi ndax daayira maanaam kuréel yi jullit ñi nga xam dañuy ànd di daje loolu lan moo ci war a mën a nekk seen taxawaay ak nan lañ ko defee ba li ci seen rôle dëgg-dëgg ñu def ko beneen bi ci keneen bi def ni. Mm-hmm. maanaam ndax mën nañoo xeer. yàpp-yàpp yooyu nga xam ni. Mm-hmm. maanaam dëkk yi nga xam ne interpellé l'islam. Mm-hmm. lu ci lu dul. ñu xeer li nga xam ne day ay xeetaa lay yu ci nekk. waaw ah, tàmbali waatal nga ne mën nañoo. maanaam ndax mën nañoo xeer. ginnaaw daayira yi nan mooy seen warugar. Eh, nan moo war a doon seen taxawaay. ci xeer kon bi yàqu-yàqu jamono ji daal. waaw jeex na waaw. léegi léegi loolu daanaka moo doon moom boobu xam ngeen ne àgguma ci sax. ndax dëgg yàlla moom conférence bi moom doy na waar lool gàttaay bi jël naa loolu fekkuma itam man it ma nekk ci bis boo xam ne daal posé naa bu baax ah, li nga xam ne mooy lépp lu yàqu adduna saafaraam mu ngi ci lislaam lislaam prévoir na ni ma koy waxee lépp yàqu-yàqu bu war am ci jamono ba dafa mel ne bato bu teddee France wala Sénégal jëm Indochine ñu seet nit ki ci dugg ñëpp waññu ñaata lañu xam ñi war a juddu ñëpp xam ñuy war a dee ba waxtu wu ñuy war a dee xam feebar ñu fi war a xew yëpp ñu préparé li ñuy war a dundal lépp préparé tawat yëpp seen garab ak lépp ba nga xam ne dara du manqué noonu la lislaam mel lépp ba ba saa taxaw lu fi xew lu fi yàqu-yàqu ak ak defar ma ngi ci lislaam ñu tàmbalee ci li jiitu moo di tatbiq ahkaami shariati wal xaqiqati bu ñu appliqué maanaam bu ñu jëfee na mu war dëgg attey sharia ak attey xaqiqa daanu saafara yàqu-yàqu yépp mu di tawat yépp yéene ji rafet yéene ji yëw rafet ànd ak ci yàlla ak yow dellu sa xel ndax na lépp mboolem fadi fadail yi nga xam ne maanaam ngëneel yi nga xam ne yuy saafara ay yàqu-yàqu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam woote na jëme ca te leeral na ko te xamal na ko jaam yi sidna Omar nee na lastu bil xabbi wal xabbu laa yaxda'uni duma xam nga al xabbu ni ñu ko war a waxee ci wolof xanaa li li ndax truand duma truand waaye truand duma jaar fenn jullit dañ ko sant mu dellu si xelam fu mu toll ndax diineem daf ko war a itteel ba jar lépp loo xam ne gis na ne dana yàq diineem mu taxaw ca te taxaw gi dana yomb bu fekkee ne def na li ko lislaam tere li ko lislaam digal li ko lislaam digal moo di waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jullit ñi dañoo war a boole di benn bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan jëfe bu wax yëpp waxtu woo xam ne dara xew na loo xam ne bii lu war a yàq lislaam la wala ñu dem ba gis ci nit ñi yàqu-yàqu boo xam ne bi buñ ko bàyyee dana sori jullit ñi dañ ko war a daal def mu nekk seen problème ñuy daje bu ñu dee daje di seet nañ ko war a dindee seet la ko waral lool sëñ Touba ci xikma biñ koy laaj ndax nit bu amee sëriñ jébbalu ci sëriñ ba noppi sëriñ bi jóge fi wala mu dem ci réew yoo xam ne fii xamu ko mënatu faa dem ndax dafa war a wut beneen sëriñ wala dafa war a jàpp rek ci seriñ booba ci tontam loolu xam la ne bokk na ci charti seexu tër seexu wax ma sax seexu tarqiya waxuma seexu taalim waaye seexu tërbiya bokk na ci mu xam soppiku jaww yi nga xam ne ak biddiw yi ni ñuy wëlbatikoo seen diggante suuf si ni muy demee ak la mu war a jeexital ci waa suuf ba xew-xew la war a indi ak yàqu-yàqu yu jóge ci yeneen réew di ñëw ak na muy dikk ak la ko war a taatal ak la nit ñi war a mele ak la ñu war a def lépp bokk na ci li nga xam ne cheikhul murabbi war na koo xam cheikhul murabbi gannaaw bi xamee ne xam na sharia ba noppi dafa war a xam tasiir taqalubaat jaww yi war na xam lii xew ci jamono yépp ak li nga xam ne lii fa muy jóge ba mu fay jóge ci ak coobare ñooñe lañ ko indee ngir bëgg a jaaral ñi ci wenn yoon wala loo xam ne dafay melow yow loola ñu di ko jëfee ba mu wàll leen ni may waxee ne nun dañoo xëm te ñoragunu moo di Europe dañoo ñor ba xam maanaam dañoo développé ba suñu développement àgg ci di ñaaw di yàqu nag di yàqu maanaam lu ñor ba nga xam ne dafa war a fuus léegi wala mu war a nëpp wadd nun nag àgguñu ci loolu nu daal di xam nun maanaam ñoraguñu daal di xam léegi gis nañ ne bu nu dee roy dañoo daal di xeeb suñu bopp ba lépp lu nu amoon nu xeeb ko ba gis ne tubaab yi ñoonu gën ni lépp ñoonu gën a rafet lépp ba nu naw leen teg leen fa waroon a teg nit nit yàlla ñi di leen di leen euh, naw daal naw koo xam ne dañu leen di roy ci lépp roy boobu ñu leen di roy ci lépp du nu roy la nga xam ne sax war nañ koo roy dañuy roy la yées nun bu nu nee nañ yemale góor ak jigéen wala ñu ne nit ku ne am nga liberté nanu tàmbalee fi fi mu war a tàmbalee moo di yàq yi suñu jigéen ñi yàq bu ngénte amee bu cëyit amee bu nit demee màkk ba ñëw col yu ñi ñi sol yu bari yooyu yëpp nañ njëkk a tàmbalee ci loolu mooy njëkk di suñu problème bu ñu ko defee ba noppi li jiitu mag ñi ñoo war a yaru xam ni xaq yar ba noppi soog a mën a yare ndax ku yarul doo mën a yare li gën a bari ci mag ñi li tubaab di wax démission moom la ñuy def moo di wax naa ko ba tey daf lay wóor ne yow nee nañ la kii ngay sàmm kat ëllëg daañu la laaj sa càmm ji ko joxal te sa doom ji da ngay layox moom ëllëg te yow lu yàgg-yàgg nit ki bu fekkee ne yaa koy jox añ di ko jox reer di ko jox ndekki di ko jox li muy sol di ko jox néeg bi mu dëkk ak fi muy tëdd boo amee problème fi mu ne bu ñu ko jàppee police yaa ko fay jëli yooyu ak yooyu yëpp nga ne mënalu ko ko dara yàlla da ko nangu mënal nga ko dara waaye ndax jaralu la dogoog moom jaralu la génne ko jaralu la fabanteeg moom ay yet léegi bu fekkente ne xale yi seen bopp am nañu seen xalaat yu rafet sax ragal nañu maanaam dañoo fexe ba faussé kan mu mag moo dox seen digganteeg mag yi ba du jaxasoo li may wax appliqué wul ci milieu yëpp milieu bu mel ni bii moom gis naa fi lu ma neex moo di mag ñi ak xale yi ñëpp benn nit loolu daanaka yoon mu murit rek ñoo ko defe boo demee ci ñi nga xam ne ñoo màcc jëm ci wetu tubaab wala ñaa màcc jëm ci leneen xale yi dañuy xeeb mag ñi dañ leen a seexlu dañ leen di daw mag ñi dañoo ragal xale yi ba nga xam ne duñ sottantey kàddu te xale li mu jàng-jàng li mu am am am xel des na tajriba maanaam li ñuy wax expérience ak buñ ca xamaguñ ko mag ak xora mag ñi nag ci boppam moom it dafa war a am ay dafa am ay devoir devoir yi moo di na xam li mu war a xam na ko jéem a xam ba noppi te nay xelal itam ci muy lif ñuy lif itam li mu waxoon naka jekk nga xam ne diisoo ak daje di seetante xel di sottante xel mënu la ñàkk mukk mukk bu ñu ko doon def yàqu-yàqu bu xew daañu xam nan lañ ca war a jóge nan lañ ca war a jóge daayira yi lu am am solo la waaye dañu war a xam ne jamono day soppi bi bu ñu fi daatan jóge dafa bindoon bàyyi yi bindoon yépp arab la ko bindoon lan moo war ci ñi ñëw gannaawam mboolem lu mu daan wax ak lu mu daan jëf dañ ko war ñu ko bàyyi muy mu tëgg dañ ko war di jëfe gannaaw li mu bëgg ñu ko jàng rek la ñu di ko jàng ñu dem ba jamono wane ne ñi jàng euh, jàngu nasaraan moo gën a bari te bëgg nañ ñu xam ko ñu wëlbati ko indi ko ci la euh, lan ñu euh, nasaraan loolu dana wane ne gannaaw adduna day évoluer day wël day wëlbati rek war nañu seet ay pexe yoo xam ne yi lu ñëw ñu seet nañ koy jëkkoo ah nañ koy saafara loolu lu dellu si ci nit ji rek la Omar ibn Abdul Aziz nee na tahdathu euh, li nga nekk du noonu maanaam ñii dañu ne wax takkusaan jot nañ julli ñii ne yonente bi ne woon buñ julli te àggunu ñii ne leen ñun kenn ku nekk bëgg na takkusaan ko la ci jublu waaye waxul ni waxtu yàlla yi na jot mu yéexe ko ñii ne déedéet ñun daal li waxoon la def ñu ñu xam ne kon booba suñu borom yonente bi daf ñu doon jàngal nañuy dafa istihaad ba xam atte yi nga xam ne alquran tudd ko wala gisuñu ko ci hadis ñu xam nañ koy balaloo nañ koy génnee ci biir ci esprit alquran ak esprit hadis euh, loolu la ñu doon jàngal noonu nga xam ne moom lañu jàngale saxaaba yi istihaad ba ñu mën ko nga xam ne bépp lu mësul woon a xew sax bu xëyee daañu ko mën a génne ci ballalu ni ñu xam ne esprit alquran xam la la la sere a bëgg ak la mu bañ nga xam ni xew-xew bu ñëw daañu xam nañ koy déggoo noonu la mu war a def dara lorunu suñu bopp ndaxte bu fekkente ne nit ki dafa am warugar te jéemun a xam warugar bi bis ko lu ko si dikkal ma ko léegi nag gannaaw dem ngeen ba xam yàqu-yàqu jamono yi bay xalaat ana nan lañ ko war a dindee yaakaar naa léegi jaar nañ ca yoon wa nga xam ne léegi mën nañoo xeex ba dindi ko xew-xew yooyu yëpp nag lu ci nekk par benn benn lay ñëw ñii di ko bay bayle ba mu àgg foo xam ne fii duñ sa mën a si dara. ay nañu def nañu xam ne noo am li gën li gën ci àdduna ñu la ko suñu borom jox buñ ko xamul nag ba leneen dal ñoo ko teg suñu bopp waxoon naa ci tàmbali yi ne yàlla fooyewul doomu aadama doomu aadama bu mu fooyee boppam. nanu xam suñuy warugar nañ ko jéem a xam fu ñu toll léegi ñoom xale yi dañuy njëkkanteeg ñun ndax nee ñu xaleel bu fekkee ne xiir nañ ko ci po gis ngeen musique yi nu demee gis programme télévision yi gis ngeen euh, euh, po fokkat toujours mooy am alal léegi boo ko defee ñëpp dañuy bëgg daan di kuy liggéey rek walla kaana ku ñàkk nga ku am ngor di daan sa doole di sonn amuloo dara nga si benn waay boo xam ne day football rek ñu leen ko pële mu millionnaire de milliardaire am ay bànkam nga gis benn woykat rek boo xam ne bi du def lu dul di yooxu di woy am ay milliards nga gis koo xam ne tennis day am raketam rek di dóor am ay milliards nga xam ne kon fokkat yi rek daanaka ñoo yëkkatiku loolu day daal di tax xale yëpp daan naan ma jàngee ba jàng ñaar fukki at di taxawaal du ma am liggéey naa jàngi football naa ndax Maradona nga ne dégg nga ah <laughs> ma ngay gagné ñaa ma ngay gagné ñaata ci tànkam bi lay dóor aw ah, morceau der rek wuñu gonflé dégg nga am alal ji du jeex dégg nga boo tàndee nga ne vraiment ay millions lay gagné ah boo demee jàngul sax wala tuuti la jàng wala jëriñ bu mu jàngee njàng ma jëriñu ko li ko jëriñ moo di ko moom naa koy ah na mu delloo si xel na ñuy waxtaan ak xale yi nañ leen xamal ne loolu yàq adduna bi lañ ci jublu waaye du sotti day daje du lu yëy. ndax adduna moom ku ko amee tey foo rek dana la rëcc nanu xam ne noo amee li nga xam ne tubaab yi bañ ko umpalee biñ ko umpalee bañoon nañ ko waaye buñ ko commencé xam def leen a tiital daf leen a tiital ndax xam bu buñ bàyyee liñ nekkoon ñëw sa jaam bi nga yewoon démb rek bàyyi ko démb rek léegi nga ñëw topp ci am loolu rëy nañ ko te buñ dellu see ci lislaam moo leen di jiitu dañuy topp suñu gannaaw loolu la ñu bañ complexe complexe de supériorité moo leen dal moo leen gàllankoor ñu ne nag léegi nanu xeex l'islam ndax bu ñu sàgganee rek ñun ci suñu bopp suñu mbokk yëpp day day day dal di tuub léegi daanaka réew moo dem muy tubaab mu dem bu fekkente ne réew ma juróom fukki million la ñu wala juróom benn fukki million daf lay wóor na ñaar fukki million gëm nañu lislaam waaye fukki million yaag juróom ñeent ñenewuñoo tuub ndax bu ñu tuubee rek ñàkk seen situation ñu fitnaal leen def leen lu nekk. waxee loolu bi ñu ko laajee xanaa yow jullit nga lu mu ca teg mu ne bu ma doon tànn diine day lislaam laay tànn ndax moom moom rek diine ji wóor léegi waaye nag sama ndey ak sama baay tànn loolu nañ ma diine ba muy xaleel bugguma koo wocc waaye nag bu ma loolu mooy rek gëm na waaye ñu ma wula tuub asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu